خير دين min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin seydina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawir ridwaani wa tamkin mbokki jullit yi ñu baaxoo déglu ci waxtu wi ci barab bu tedd bu màgg bi ci weer wu màgg wu tedd wi ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax di leen siyaare ci weer wu tedd wu mag wi di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala lim ci diggee ci way gëm yi yàlla nañu ko yàlla defal lim ñu li nga xam ne moom la ci digge lépp mu may na ko defal na ko liñ ko ci nam ma jaamu it mu mu mu nongul na ko li ñu ci dal ci ay raq-raq su borom jéggal ñu ko soppal ñu ko ay yiw comme ni ko mu assasatul wafa bi xuquqil iman baax ko defee ci weeru tëdd wi ci bis bu ne ñu tànn kenn ci borom xam-xam yi mu indi ñu tomb boo xam ne bu ko jàngatee ñëpp dañ ci mën a jariñu tey jii di fukkeelu fan ci weeru ramadaan ñu ngi dalal mbokk moo xam ne ci wàll gii lay yëngu mbokk moomu nag bala ñu ko jox kàddu gi dañu xamle tuuti ci moom kon mbokk mi ñu war a defal waxtaan tey ñu ngi koy wax sëriñ Cheikh Mbay al Oustaz Cheikh Mbay al Oustaz Cheikh Mbay nag ni ñu ko xamee rek ci doomi soxna yi fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi foofu lañ ko jaarale moom al Oustaz Mbay mi ngi gane àdduna dëkk bu ñuy wax Louga ginnaaw bi nga xam ne gane na foofu àdduna nag Cees fa la jànge li nga xam ne mooy téere yàlla suñu borom bi muy alquran karim Cees la ko jànge mi ngi ko jànge ci loxol waajur mu jigéen loolu tam yaakaar naa ne lu mat bàyyi xel la ndax jigéen lu am solo la ci lislaam kon bu demee moom ba waajur jigéen jàngal ko loolu kon day wane ab soññe bu baax baax ci mbokk jigéen ñi kon Thiès ci waajuróomu jigéen la jànge alxuraanu karim bu ko ci yàlla defalee tawfeex nag mu daal di dugg benn école bu ñuy wax CM Ahmadou Kolle Diop foofee la jànge ba am sahaada al ihdadiya muy brevet mu ngi ko am 1988 ginnaaw ba nag la fa jógee dem ci beneen lycée bu mag bu rëy bu ñëpp xam Cees muy lycée Malick Sy lycée Malick Sy boobu fa amee amee saxaada athanawiya muy baccalauréat foofu la ko amee 1994 ci lycée Malick Sy 1994 la fa amee baccalauréat ginnaaw bi nga xam ne yàlla defal na mu am saxaada ihdaad yi am saxaada sanawi nag ci la demee nag ci université bu mag bi nekk Sénégal nekk Ndakaaru muy lycée Cheikh Anta muy université Cheikh Anta Diop bi mu demee université Cheikh Anta Diop la dugg faculté la dugg xismu loxol arabiya benn département arabe foofee la jàngee ci li ci euh, université Cheikh Anta ba am licence muy diplôme bu kawe waaye yemu fa ngir gën a dolli xam-xamam dafa continuer jàngam ba am maîtrise bi mu amee maîtrise itam yëmul foofa dafa jàng continuer ba am DEA loolu yaakaar naa ne ay diplôme yu kawe la ci wàllu njàng ku xam njàng bi nga xam ne yàlla dogal nag sunu borom defal ko feex ci noonu ci njàngamu mu kawe moomu ci la nag nekkee ab jàngalekat bu fi ñuy wax ak yéen fii ni ñuy waxal ostaas la ci loxol arabiya ci benn lycée bu ñuy wax lycée Mourad Ndaw ci ngaay mexe foofee al oustaz Cheikh Mbay mii foofu lay jàngalee loxol arabiya naka noonu itam ecole bu mag bii ñu xam ne nga xam ne sëriñ Mouhamadou Mourtala Mbacke moo ko sosoon muy al azhar yi nga xam ne moo nekk Sénégal bi nekk ngaay al oustaz Cheikh Mbay mii ñuy wax al falsafa moo ko fay jàngale moo koy jàngale foofu ci école azhar boobu boobu nekk ngaay kon kooku mbokk moomu moo ñu war a defal waxtaan tey lim ñu war a waxtaanal nag mooy addas fi kutubu as maanaam yi ñu dugal ci téere yi suufi yi te bokk ci yi ñu ci dugal te bokku ci waaye yëmut du ko yamale rek ci téere suufi yi waaye naka noonu addas rek alal ulum al islamiyya ci tafsir ci hadis ci taarix ci tasawuf kon insha allahu al ustaz Cheikh Mbaye tomb yii la ñu bëgg a waxtaaneel yàlla na ko yàlla defal tawfeex defal na ko xam naa bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali ne suba insha allahu taala Cheikh Mouhamed Mbacké moo ñu war a waxtaanal ci Hilmaniya lay siti bu ñu demee ba ci gaaw ba professeur Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud alax waaru suuf yi ak salaf yi dialogue entre suuf soufisme ak salafis yi bu ñu demee ba dimanche ja al mufattis Abdoulaye benn inspecteur bu ñu wax Abdoulaye Fall mu war a waxtaan ci jumtukaayu xarala yu bees yi ci yi jeexital yi nga xam ne am na ko ci wàll éducation bu ñu demee ba ci alternance yi nga xam ne moo jeexal moo jeexal semaine bi albahis Serigne Souhaïbou Diop moo ñu war a waxtaanal ci finance ak koom-koom yi àdduna yi kon ñooñu muy semaine bi di ñëw waxtaan wi nag ni ñu ko waxee toujours rek képp koo xam ne kii bëgg nga koo topp mën nga koo topp ci site internet yi muy al asr touba.com touba vision ak Euh, euh, télévision Touba TV ak Lamp Fall FM ak Diaspora TV ak rajo yi nga xam ne moo nekk diggante Daaru Muuti ak Touba bu dee rajo Daaru Muuti mën nañoo wax ni en la koy def bu dee rajo Ñaaxeen itam en la koy def ak rajo Kébémer ak mbooleem rajo yi nga xam ne nekk diggante tubaa ak Daaru daañu jàllale waxtaan ak yeneen site internet yoo xam ne dañu ko jàll kon daal mbokk yi yàlla ñu yàlla defal tawfeex ñu ngi ñaan mbokk mi yàlla defal ko tawfeex ba thème bi insha allah ñu jariñu ci baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim nahmaduka allahuma an wafaxtana sawa sabil fa anta ni'mal mawla wa ni'man nasir wa nusalli wa nusallimu ala habibika al a'zam al mab'uusi rahmatan lil alamin munqizan lil insaniya wa haadiyan lil bashariya sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al xudwa wal uswa al xasan wa ala alihi wa asxaabihi allazina zakkaw anfusahum fa aflaxu wa nasaxu ixwaanahum fa nafaxu allahuma akrimna bi karamatihim wa waffaxna li hidaayatihim wa alxiqna bihim wa ajmacna macahum taxta liwaa'i sayidina muhammadin sallallahu alayhi fa innaka antal alimul hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer wu tedd wi nga xame ni mooy weeru sunu boroom muy weer woo xamee ni luñ ko yan rek attan ni ko ci ay yiw yonent bi salaatu wasalaam ci xadis boo xamee ni Abu Hurayra moo ko solo mu ne ataakum shahru ramadan shahrun mubaarakun farada aleykum farada allahu aleykum siyaamahu tuftaxu fihi abwaabul janna wa tuxlaqu fihi abwaabul jaxiim wa tuxallu fihi marada shayaatiin fihi leylatun hiya xayru min alfi shahri ci benn xadis bi nga xamee ni yonent bi alayhi salaam moo ko wax Abu Hurayra solo ko nee na weer wii di weeru koor weer wu barkeel la weer woo xamee ni suñ borom farataan ci yéen koor nga xamee ni buntu ajjana yépp dañ koy ubbi afal ko buntu safara yépp ñu tëj ko jéngu seytaane mu ne weer wi ci la guddi goo xam ni moo ëpp doole junni guddi ci weer wi la nekk kon ñu ngi leen di ziyaar ci weer wi di am mbégte ci ñëw ci jotaay bii ndax yonente bi alei salatu wasalaam daana bàyyi xel julli di jotaay bi ci benn xadis mu ne wa iza marartum bi riyaadi min riyaadi jannati farta'u xaalu ya rasulallah wa ma riyaadu janna xaala majalis zikri yonent bi asalaam nee na ba leen rombatee benn dër dër mooy jardin ci jardin àjjana yi na sëgg for ñu ne ko luy jardin àjjana mu ne jotaay yu mel nii kon jotaay yi mbokk yi am na solo ndax jotaay boo xam ni boo ci nekkee suñ boroom dalay yónni benn malaaka muy fas faxas say bàkkaar di ko faxas ba boo fi jógee te beneen jotaay jotaay boobu am na solo ñuy ndokkeel mbokk yi bu baax ci liggéey bi Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu ñaanoon na ci barke yonent bi asalaam suñ borom jox ko ay université mooy université yi nga di def nii moo tax mu ne bil mustafa banaa lii quddus madrasatan biha yuzilul aza wal jahl wal kamadu ci daraje yente waasam la ma borom may ay université yoo xamee ni taalibe yi dinañ ci dañ réer dinañ ci dañ coono ndax ku nekk xam na ni ak réer coono la boo defee ñuy am mbégteel ci jotaay bi ndax sàkku xam-xam ba géeju ci du ñépp la ko suñ boroom sant dafa am kuréel goo xam ni war nañoo sàkku xam-xam waaye bu ñu sàkkoo xam-xam ba noppi nag dañoo war a ñëwal leeral xeet yi moo tax suñu borom ci alxuraan di wax walaw laa nafara min kulli firqa minhum ta'ifa li yatafaqahu fi diin wala yunzuru xawmahum iza raja'u ilayhim laallahum yahzarun sama kuréel ci xeet yi dama leen a wax ñu sàkku xam-xam waaye bu ñu sàkkoo xam-xam ba pare nag dañoo war a ñëw leeral xeet wi bu defee ñu ngi am mbégte tey ci jotaay bii mawduu bi ñu jox nag ñu war ko waxtaane tey day mawduu boo xamee ni mi ngi aju ci tasawuf mi ngi aju ci tasawuf te tasawuf bu ñu ko waxee rek mooy al mooy rafetal kon mawdoo bi liñ ci bëgg wane mooy ñi nga xamee ni dañ daan soxore waa ahlu tasawuf nga xam ne da gis nit yàlla boo xam ne day bind téereem ba noppi am koo xam ne daf koo iñaane daldi jël xam-xam yoo xam ni dëppoowul ak diine xam-xam yoo xam ni dëppoowul ak sharia daal di koy dugal ci biir téere bi nga xam ni ku xamul bu ko lii jàngee dina day jàpp ni nit yàlla boobu moo bind loolu te moom laalewu ci thème boobu lañ bëgg a muy addas wala tasawuf das mooy lu ñu lu ñu rax wala lu ñu boole ci dara te bokk ci nga xam ne ni nitu yàlla yi dañ leen daan complot thème bi nag nii lañ ko fas yéenee jàngate bu njëkk bi dinañ ñëw ci addas ala tafsir tafsiru quran nga xame ni israiliyaat liñ ci dugal te bokk ci dinañ ko indi nga xam ne ñi nekkoon ci yeneen diine yi muy diine yahud wala diine nasaraan bi ñuy tuub di ñëw ci lislaam am na ay pas-pas ak ngëm-ngëm yoo xamee ni dafa nekkoon seen diine bi ñuy dugg ci diine lislaam dañ koo indaale loolu lañuy ñuy wax al israiliyaat dinañ ko indi ci tomb bu njëkk bi tomb ñaareel bi mooy addas alal xadiis ku nekk xam na ni léeg-léeg nga dégg ñaan naan xadis bi dafa wér wala xadis bi mawdoo la xadis bi daif la xadis bi wérul xadis bi wér na te jàng xam-xamu xadis ba noppi sax du tax nga xam xadis am na yeneen jumtuwaay yoo xam ne suñ borom moo lay dimbali nga xam ni xadis bi wér na wala wérul dinañ indi xadis ni ñu ko dugalee ci ni nga xame ni ñi soxore diine tamit dañ daan jël ay xadis yoo xamee ni du xadis yu wér di ko dugal ci biir téere xadis yi ñetteel bi dinañ indi addas ala taarix mooy histoire moo tax ñu naan laysati taarix kamakaani histoire nekkul ni mu nekkee ndax léeg-léeg nga gis benn buur boo xamee ni dañuy deforme jut ni mu far war a jaar wala juddoom fi mu jaar ak yëpp déformé ko daldi koy ñaawal ci bët ñenn ñi mooy ñetteelu tomb bi nga xamee ni taarix liñ ci dugal te bokku ci ku nekk xam na ni téere taarix yi bari na am na daxlaan am na xalakaan am na salaa bi yooyu yëpp ay téere xalis la waaye téere siira téere histoire bi ko gën a wér mooy ibnu hisham ibnu hisham mag ñi moom lañu bàyyi woon xel jàpp téere boobu lépp lu ci nekk wér na moo tax képp kuy bind ci mag ñi kuy bind siira ci yonent bi ci ibnu hisham ngay sukkandiku ñeenteelu tomb bi dina ñëw ci addas ala tasawuf tasawuf bii ñuy wax mu bari coow lool dina ñëw ci ñi nga xame ne dañoo iñaane woon nitu yàlla yi nga xam da ngay dama da bind sa téere ba noppi am ku jaar ca gannaaw dugal ci loo xam ne bokkul ci téere bi ngir ndax ki dugal ki ci dugal dara kooku kenn du dal ci kaw waaye yow mi ñu yow mi bind téere bi yow lañuy ñuy dal sa kaw yow lañuy jàpp ni li ngay wax nii dafa dëppoowul ak ak alxuraan ak sunna boo defee ñeenti tomb yooyu mooy tomb yi nga xamee ni dinañ ko fas yéenee jàngat ak mbokk yi bu ñu ñëwee ci tomb bu njëkk bi muy tafsir tafsir yi tafasir yi bari na am na ruuxul bayaan ruuxul maani alusi tafasir yu bari la ku nekk ak tafsir bi nga xamee ni sa wet fa la jëm ndax ñii dañuy day day ci adab la ñuy spécialisé wu boo defee tafsir bi adab moo ciy ëpp ku mel am na téere bu wax al-Kashaf Jamakhshari moo ko bind kooku Mu'tazila la tafsir bi ci wàll woowu la jëm waaye tafasir yooyu dafa am li ñuy wax al-Israiliyat mooy Israil ci Yanqoob la jóge ibnu Isxaaq ibnu Ibrahim kon lépp lu ñu askanale ci Yanqoob ñu dañ koy wax Israil léegi Israil yooyu nit yahud yi seen xam-xam yooyu nekkoon seen téere moom lañuy ñuy wax al israiliyaat bi yahud yooyu di dugg ci diine dañoo jël seen ngëm-ngëm yooyu dugalaale ko ci diine nga xamee ni ñi nekk ci diine sax jàpp nañ ni tafsir yooyu ci diine la bokk te fekk bokkul ci diine moo tax ñu ne lii ay israil la ay israiliyaat la dinañ ci indi ay leeral ndax bu ñu fàtte ni yahuud yi ñooy sunu noon yi gën a màgg moo tax alxuraan naan la tajida la tajidanna ashrada nas adawa lillazina amanu al yahudu wallazina ashraku na ngeen jàpp ni yahuud yi ñooy seen noon yi gën a màgg yahud yooyu nag noon bi yemuñu ci wax ko rek waaye dañ koo jëfe ndax dañ daan jël li ma ko waxee seen ngëm-ngëm yooyu nga xamee ni laalewul dara dugal ci biir alxuraan léeg-léeg nga gis kuy tafsir ba noppi jël jaag lu mel ni mooy yàlla nga koy askanel ak yonent te yonent ku nekk xam na ni maxsuum maxsuumuun dañ leen a ñoŋal ni nga xamee ni nit yow boo bëggoon naaw ci jaww ji doo ko man yonent noonu lañ ko mooñaale ba bëggoon bu bëggoon def bàkkaar sax du ko mën kon saa yooyu tafsir wala saa yi ngay dégg nit di tafsir jël mooy ak mooy di ko askaneel ay yeneen jàppani loolu israiliyaat la bokk ci ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci diine yahud yi wala ñu nekk ci diine nasaraan yi bi ñuy ñëw dugg ci diine seen ngëm-ngëm yooyu la indaale loolu mooy israiliyaat bu ko defee loolu mbokk yi war nañ ci bàyyi xel israiliyaat yooyu li tax mu gën a am doole mooy yahuud yi dafa yomboon ñu dugal ci diine dara ndax Medina ay gàdd yahuud ñoo ko wëroon yahuudu xaybar yi ña nga fa woon yahuudu bani nuzar nudayr ña nga fa woon bani xurayza ñoom tamit ay yahuud lañu dañoo waroon Medina dëkk bu ñuy wax Fadak ca Medina la bokkoon ay yahuud ñoo ko dëkke woon nga xam ne dañoo dëkkoon ak jullit yi léeg-léeg tamit yahuud yi dañuy am jafe-jafe ñëw ni yonent bi àtte ñu àtte ñu kon dëkk boobu nga xamee ni ak nekk googu nga xam ni wala jege googu nga xamee ni yahuud yi jege woon ni ko jullit yi moo taxoon yomboon na ñu dugal ci diine ji loo xam ne bokk ci ndax nit ma ak yow bu ñu dëkkee bu ma la bëgg a fexeel dana yomb waaye bu fekkee danga ngaa nekk fële ma nekk ma nekk ci benn wet bu ma la bëggee fexeel man ngaa am day jafe waaye bu ñu dëkkee ma bëgg laa fexeel daanaka day yomb li indi israiliyaat tamit loolu bokk na ci Abdullahi ibnu Salam ak ibnu Siri ak kaabul ahbar ñooñu ay yahud lañu woon yoo xamee ni ay yahud yi gën a am doole nga xam ne ñooñu dañoo tuub dugg ci lislaam bi ñu duggee ci lislaam nag ngëm-ngëm yooyu nekkoon seen diine te nga xam ni dara laalewu ci dañ koo dugal ci biir diine ji boo defee loolu war nañ koy bàyyi xel bokk na ci israiliyaat li ñu wax xadiisu araaniq xadiisu araaniq boo demee ci yenn tabaasi dañ koy indi ñu ne yonent bi alayhi salaam dafa doon jàng wan naj bi muy jàng wan naj mi dugg nee na am benn mushrik walla benn benn nit yàlla wala benn seytaane bi mu tollee ba jàngu afaraytumul laata wal uzza wa manaata saalisata wal uxra nee na am benn seytaane bu nekkoon tilkal araaniqil ula wa inna shafaatahunna la turtaja nee na bi mu laata wal uzza mooy yàlla yooyu tilkal araaniq mu ne seen sang yooyu yu màgg yi wa inna shafaatahuna la turtajaa ñoom ñun dinañ yaakaar seen ramu ëllëg ñu ne ah gannaaw yonent bi sàmm wax na suñu sang yooyu ba pare tudd ramu kon reconnaître na suñu yàlla yi loolu bokk na ci israiliyaat bi israiliyaat bi tamit bokk na ci lu ñuy askanale yonent yi ni ma ko waxee li ñu wax ci yonent yàlla yuusufa nga xamee ni du ay teg yi sax ñu koy tudd waaye waxtaan yi mooy dem ba dugg ci moo tax ñu koy tudd léeg-léeg ñu jël lu mel ni yont yàlla Daawuda di ko askanele mooy yàlla loolu ci israïliat la bokk bokk na ci israïliat yi mbokk yi ñu ne Haaruna yont yàlla Haaruna yëkk wi nga xamee ni waa bani Israël moom lañ doon jaamu yonent yàlla Haruna moo ko tabax daal di sant nag ñoom ñu jaamu leen wax bani Israël jaamu leen yëkk wi loolu bokk na ci israiliyaat yi israiliyaat yooyu ngir njëkkanteeg waxtu wi bi mu amee ci téere yooyu am na yeneen téere yoo xam ne dafa ñëw di tudd israiliyaat bi ngir nga bàyyi ci xel am na tafsir yoo xam dafa tudd israiliyaat bi leeralu ko waaye am na tafsir yoo xam dafay tudd israiliyaat bi ngir la ni la fii israiliyaat la na nga ci def ndànk bokk ci ndax foo xamee am na ay yàq rekk ñu bokkul ci diine ji am na ñoo xam ni bokk ñu ngi ci diine islaam dañuy fexe taxawu diine ji di ko defang nga xam ni lépp lu koy taqal dañ ci bàyyi xel moo tax boo demee ci ruuxul maani nga xam ne Alusi moo ko bind boo demee ci jaamiul bayaan fii tafsiri quran mi ngi lay bàyyi yow la xel ci israiliyaat bi tafsir bi mooy tafsir tabari yi mooy tur wi waaye tafsir bi mi ngi tudd jaamiul bayaan fii tafsiri quran ak lu mel ni tafsirul quran al azim ibn ibnu kasir yooyu tey boo demee danga ciy bàyyi xel dafa mel ni dafay segg israiliyaat yi da koy indi waaye dalay bàyyi loo xam ni fi israiliyaat la ibnu kasir dina ñëw ci moom léegi bu ñëwee ci taarix ni mu bindee ci tafsir quran noonu la bindee ci taarix al am na al kashf wa bayaan fi tafsiri quran kon mbokk yi loolu moo doon leeral bi nga xam indi nañ ko ci tafsir nga xam ni lépp loo kon lépp loo dégg ci alxuraan ñi koy firi walla nga mën a jàng xool ko ci alxuraan rawatina tafsiru jalaalee bi nga xam ni mag ni moom lañu yoroon waaye bari na ay israiliyaat yi ci nekk ñaareel tomb bi mooy addas al xadiis xadiis xadiis tamit ni ma ko waxee ku nekk xam na ni alxuraan ku ko tudd da tudd xadiis ndax yentu asaan bi muy dem dañu woon taraktum fiikum amrayni maa in tamassaktum bihima lan tadillu aba ba'di abada kitaabullaahi wa sunnati maa ngi leen di bàyyi ñaari mbir yoo xamee ni boo leen ci bàyyee xel wala boo leen ci jàppee doo leen réer ba ba ngeen may gis ñu ne ko lan mu ne téere gi ak ak sama sunna mooy sama xadiis israiliyaat yi ni nga xamee ni alquran am na ay israiliyaat tamit xadis yi tamit noonu la amee xadis yu wér ak yu wérul nga xamee ni mën ngaa jàng ndax sos xadis yomb na boo demee ci manzumatul bayxuniya am na benn benn waay bu wax abdul karim ibn abi awja moom bi ñu ko tëralee taxawee war koo rey dañ leen bu yeboo ngeen rey ma de waaye xama xam leen ni sos sos naa ñetti junni xadis yoo xamee ni dugal naa ko ci xadisu jullit yi yii dama cee araamal yii dama cee daganal nga xam ni kon jàng mu salu xat xadis ba géeju ci du tax nga xam xadis dana jafe suñ borom moo la koy defal boo xoolee Abdou Aziz ibn Azad Dabbaax moo bind al Ibriz moom wadu xaala yemoon waaye nee na moom ni mu daan xamee xadis bu wér ak bu wérul mais nee na boo ñëwee di xaw di xaw di wax xadis bi bu leer génnee sa gémmiñ mu xam ni xadis bi yenti waasam moo ko wax waaye bu fekkee dangaa wax xadis bu pare leer génnul sa gémmiñ nga moom xam ni xadis bi yenti waasam wax ko kon sos xadis yomb na ndax ku nekk mën ngaa bind dara sax léeg-léeg internet beeg daara yi lépp leer na mën ngaa bind dara rek ni xaala rasulullahi sallallahu daal di koy askanale daal di koy dugal mu daal dem loolu yàgg nañ ko def kon xadis tafsir noonu nga xamee noonu la amee israiliya tamit xadis noonu la amee ay xadis yu wérul moo tax bi nga xamee ni xadis nag ñëw nañu indi xadis yu wérul yi am ci boroom xam-xam ñoo xam ne dañoo taxaw seen liggéey mooy fexe ba segg xadiis yi ndax xadiis dafa bari yu ci bàyyi xel ndax istinaad da ciy am ki ko soloo silsila bi ndax kii moo ko solo ndax wóor na kii moo ko soloo kii moo ko wóor soloo ba xamee ni istinaad bi bu amee kenn koo xam ni wóoluwuñ ko ci rek xadiis dañ naan bi xadiis bu daif la nga xamee ni nitu yàlla yi wala ñi sos xadis yi dañ daan sox xadis ngir lan ngir bëgg jege buur yi léeg-léeg tamit poñetu àdduna dina leen yóbbu ci def di daganal loo xame ni dafa araam ngir bëgg lu neex buur yi wala ñi araamal loo xam ne dafa dagan ngir bëgg lu neex buur yi loolu yàgg na fi xadis noonu lañ ko daan sose waaye ngeen xamee ni xadis sos googu ñu ko sos wala xadis yu yu wérul yooyu am na ñeneen boroom xam-xam yu taxaw yoo xamee ni dañuy segg xadis yi di la wax naan la xadis bii moo wér xadis bi wérul ku mel ni al-Muzni ku mel ni Zeynil Iraqi Zeynil Iraqi ku mel ni Zahabi ku mel ni Ibnu Xajar ñii ma lim ak ñu mel ak ibnu yi ak ñooñu dañoo taxawoon ñoom di segg xadis bi nga xam ni bu ñu xoolee xadis bi xool li nga xam ni moom lañ ci war a bàyyi xel nga xam ni xadis bi lépp indi na ko ñu soog a xam ni xadis bii bu wér la moo tax li ñuy wax ilmul taxrijil ahadis dañ ko war a jàng maanaam segg xadis yi xam-xam bu ñuy jàng la boo xamee ni dangay ngay xam xadis bi wér na wala wérul waaye ni ma ko waxee mën nga koo jàng ba pare waaye suñu borom moo lay dimbali may la geneen fan goo xamee ni leer suñu borom moo lay may nga xam ndax xadis bi wér na wala wérul ndax sos xadis yomb na moo tax boo amee leer rek ndax wattaqullaha wa yuallimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim boo ragalee yàlla rek suñu borom dala xamal xam xam-xam boo xam newul ci ay téere yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne firasatal mu'min fa yan yanzuru bi nuurillaahi na ngeen fexe ba bàyyi xel xoolu jullit gisug jullit ndax xool xel leerug suñu boom lay lay xoole kon loolu mbokk yi muy lu doy waar loo xame ni def nañ ko ci xadiis yi jaxase ko ni ma ko waxee dama tudd Abdul Karim ibn Awja waaye am na ñeneen ñoo xamee ni bari na dañoo jël ay xadis dugal ko ci xadis yi jaxase ko loolu mbokk yi moo tax ñu war a def ndànk bu baax ci xadis yi léeg-léeg nga jékki-jékki ki naan la xadis bi wér na wala wéru te peegul xam-xamu xadis peegul xam-xamu ba xam ne xadis bi wér na wala wéru suñ borom mooy lay dimbali rek ndax dafa jafe xam xadis jafe na lool am na sax ñu jàpp ni yomb na waaye jafe na kon xadis noonu la ci ñëwee kon waaye nañu israiliyaat yi ni mu ñëwee ci tafsir ñu ngi wane tamit xadis ni nga xamee ni ñëw na ci beneen tomb bi nga xamee ni war nañ ci bàyyi xel mooy addas ala taarix mooy histoire dañ naan laysati taarix kama kaana nekkul kem li mu nekkee histoire mbokk yi bari na luñ ci déformé bari na luñ ci déformé lool boo demee ci téere bu ñuy wax alfu layla alfu laylatin wa layla nga xamee ni mille et une nuits boo demee ci téere bu ñuy wax alfu laylin wa laylatin nga xame ni traduire nañ ko sax tuddi ko mille et une nuits da nga ciy buur yi du mel ni histoire Harun Rashid ñu koy soppi di soppi di soppi histoire yi loolu yàgg na moo tax ñi nga xamee ni dañoo jàng ba seen xol ubbiku wala ba mën a yër nga xam ni mën nañoo yër war nañuy bàyyi xel li ñuy wax al mustarchixuun mooy orientaliste yi lu mel ni al Henri Corbin lu mel ni Louis Massignon nga xamee ni ñoom ay tuubeen lañu li ñuy bind war nañ ci bàyyi xel kon mbokk yi loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax bari lu ñu déformé ci xadis moo tax ibnu kasir moom laa doon wax léegi bi may wax ci alxuraan indi na tafsir boo xam ne moom moo ko tafsir waaye ibnu kasir tamit bind na téere boo xam ne ci taarix la mooy al bidaaya wa nihaaya nga xam ni juróom-ñetti xaaj la boo ci demee day jéem a segg histoire léegi mu indi benn histoire buur nga xam da nga koo jànge woon feneen ñu déformé ko ibnu kasir boo ko jàngee da indi indil histoire bi nettali la ko histoire buur yi noonu lañ ko daan falsifier li tubaab di falsifier mooy lan dañ koy dañ ciy rax ci bokkul léeg-léeg na ndax ni dina ñëw léegi ci mawdoo bi niñ daan añaane ëllu tasawuf fii noonu lañ daan añaane buur yi benn buur boo xam ni daanaka day am maqaama mu kawe ñu añaane ko jël histoire am ñaawal ko ci bëttu ñenn yi ngir ñu xee mu xeemu loolu ñu daan def tamit dañ ko daan def ci buur yi mooy lan buur boo xamee ni dañu xam ni dañ koo bëgg a yëkkati ñu xam ni histoire am kat mas naa def loo xamee ni naka sudul noonu ñu fexe ba wëlbati histoire bi wala ni def na fi jàllal bu mag wala ju ngir ñu yëkkati ko mu kawe loolu mbokk yi loolu xadiis wala taarix noonu lañ ko daan déformer moo tax al bidaaya wa nihaaya bu ibnu kasir boobu ku ko mën a am téere bu baax la boo xamee ni mag ñi daanañ ko bàyyi xel histoire walla siira dañ ko ci ñi koy segg ba léegi ibnu kasir bokk nañ ci ñi koy segg waaye ki ñu wax ibnu asiri yi moo bind alkaamil moom tamit bokk na ci ñi segg xadis ci ñeg ñi segg histoire mooy siira bu ma nee histoire nag maa ngi ci yób maa yublu siira ndax siira yi bari na am na siira daxlaan am na xala am na xalabi am na salaabi yooyu yëpp siira yu bari la waaye siira bi nga xamee ni moo fi nekkoon mag ñi fonk ko te jàpp ni siira bi wér la mooy siira ibnu Hisham nga xam ni ñetti xaaj la am na ñu bari nee nañ mag ñi buñ daan bind siira muy jës bu wala xilaas wala histoire yonent bu manti doon ci siira ibnu Hisham la mag ñi sukkandiku jàppoon ni mooy siira bu gën a wér ndax lépp loo ci jàng lu wér la kon ñun xale yi nga xam ne dañuy gëstu xam-xam nañu bàyyi xel loolu ndax mag ñi dañoo dañoon réer téere bu ñu la tetta ni la mag sàngam moom la bàyyi woon xel nag xamal ni dem na ba wóoru téere bi xam ni lépp lu mu ci wax lu wér la kon kuy waxtaan ci dundu yonent bi alayhi salaatu ngir bañ ngir bëgg lu wóor wala ngir bàyyi xel ni man doo wax dara ci dundu yonent bi naka sulu noonu na nga fexe ba wut siira ibnu Hisham ñetti xaaj la loo ci wax rek wala loo ci jàng man nga ni lii histoire yonent bu wér la ndax mag ñi fonkoon nañu ko bàyyi woon nañ ko xel donte am na yenn siré yu fi nekkoon ni ma ko waxee lu mel ni daxlaan wala salaabi wala yooyu yëpp ay siré la waaye ibnu hisham daal ñu xam ni mooy siré bi nga xam ni mag ñi moom la ñu wóolu loolu war nañ ci bàyyi xel kon ibnu asiri ibnu hisham ibnu kasir ñooñu ñoo taxawoon ci lan ci fexe ba segg histoire segg siira ba lépp loo xam ni lii xam nañu bokkul ci siira dinañ ko ci génne ndax léeg-léeg am histoire benn buur ñu waxal ko loo xam ni naka sul noonu yow boo jàngee histoire boobu dangay dem ba xeeb buur bi te amaana sax loolu ñu ko bindal demewul noonu loolu dafa bari ci histoire loolu nag boo gisee ñi ko ñu bari ñu histoire mu dugg ci mooy lu mel ni Henri Corbin ñi ma ko waxee ak Louis masiyon moo tax ñooñu war ngeen ci bàyyi xel kii dem ba yeewu di jàng war na bàyyi xel bu baax li muy liir ndax léeg-léeg nga liir loo xamee ni sa noon moo ko bind sab xarit boo xoolee Ferdinand Dimon bind na la pensée religieuse de Cheikh Bamba mais boo ko xoolee dundu sëriñ bi nga jàng dund sëriñ bi sëñ Moussa Ka wala nga jàng ko ci euh, irwaa una di bu Cheikh Lom Dagana wala nga jàng sëñ Basiir bu bind Minanu baax Xadim du bokk ak Ferdinand Dimon buy bind histoire sëriñ Touba yooyu war nañ ci bàyyi xel muy sew sew yoo xamee ni lu jara def ndànk la bi nga xamee ni histoire demee na noonu das yooyu ñu war a waxtaan yi tasawuf ci histoire tamit am na ci kon am na ci tafsir am na ci alquran ndax israiliyaat loolu na ko wax am na yoo xam ni dugal nañ ko ci tafasir yi te bokku ci is das das mooy rax wala def mbir lu ci bokkul def na dugg na ci xadis noonu ma ko waxee xadis yi nga xamee ni xadis yu wérul la ñu dugal ko ci xadis jullit yi yow mi nga xam ne yàlla dimbaliwu la mën ngaa jël benn xadis jàpp ni xadis bi wér na te wérul taarix tamit noonu la ci amee kon waaye fu ñu toll rek am yoo xam ni noon yi di yàq diine waaye am na ñu nekk ci lislaam ñoo xamee ni dañuy fagaru ngir lan ngir mën a protéger lislaam loolu bari na ci histoire tamit bari na ci ni nga xamee ni noonu lañ naan yàqe xolu jullit yi ci philosophie tamit def nañ ko ndax bi ñuy war a traduire bi ñuy traduire philosophie grecque di ko indi ci arab dafa amoon ay philosophe musulman yoo xamee ni dañoo gis li Platon ak Aristote bind loolu nag yàq seen ngëm-ngëm moo tax boo defee imam Ghazali ci tahafatu falasifa mi ngi attaqué philosophie ndax lan philosophe lu mel ni Ibn Sina ak Ibn Rushd ñooñu bi ñuy traduire philosophie grek dañoo gis li philosophie njëkk yi bindoon loolu gëlëmal leen gëlëmal leen ci ay wet yu bari moo tax mbiru aqida dafa doy waar saa yoo jullee nga juum dañ ne nii nga koy defaree bu fekkee zakat la ñu nii nga koy defaree bu fekkee koor la am na lu koy jàng bu fekkee aji màkka am na lu koy jàng waaye pas-pas noo pas fase nu dul noonu rek du baax moo tax boo xoolee ci mawaahibu xudus bi sëriñ bi di bind mawaahibu xudus li mu njëkk a wax mooy dinaa ci indi sama leeralu bopp ndax damaa xam ni mbiru pas-pas dafa lu doy day lu doy waar nga xame ni pas-pas dafa mel ni fondation fondation boo xam ni tabax la boo bëggee tabax tabax bu dëgër da ngay fexe fondation bi dëgër bu dëgëree rek lépp loo ñëw teg ci dañ ko mën a àttan kon mbokk yi loolu mooy li aju ci tafsir loolu mooy li aju ci xadiis loolu mooy li aju ci taarix ñu ñëw nag ci li aju ci tasawuf tasawuf téere tasawuf yi nga xame ni ñi tasawuf yi dañ daan jël dañ ko daan bind da bind téere tasawuf ku bind ta téereem ñu jël fële daal di jël ay xam-xam yu doy waar yoo xam ni bokkul ak dara ak di daal di koy dugal ci ci biir téere bi te tasawuf moom lu wax ji bari bari rek mooy mooy ruuxu diine mooy ruuxu diine moo tax ibnu daqaaq mu ne at tasawuf kulluhu axlaaqun fa man zaada fil axlaaqi fi tasawufi mu ne tasawuf lépp ay jikko la képp koo xam ne da ngaa dolli ci jikko yi rek ku dolli ci tasawuf rek dolli nga ci jikko yi moo tax at tasawufu huwa akbaru madrasatin li tarbiyati nafsi wa tahzibiha tasawuf mooy école bu mag bi nga xamee ni mooy wulli jikko yi di defar bakkan yi tasawuf googu nga xam ni mooy diine moo dox bokk ci diine ndax am na ñoo xam sax jàpp nañu tasawuf dafa sosu ndax tur li mu sosu waaye ñu xam ni tasawuf ni mu bokkee ci diine ji boo xoolee ndox li ci weex li weex ci ndox mi nga xam ne mënu koo tàqaleek ndox mi tasawuf noonu la bokk ci diine tasawuf googu nag nga xam ne bokk na ci diine am na ñoo xam ni tilimal nañ ko dinañ ci ñëw léegi yàq ko niñ ko yàqee mooy lan dañoo jël dañuy jël boroom xam-xam bu am solo boo xam ne ñëpp dañu koy liir mu bind téereem ba noppi ñu jël ko dugal ci ay yàq yoo xam ne dafa dëppoo dafa dëppoowul ak sharia te ku nekk xam na ni waa ahlu tasawuf ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo teg seen tànk ci sharia dañoo dafa dafa bokk ci charte bala ngaa dugg ci yoon wi nga géeju ci sharia moom nga dégg si bi naan minha tabaxru fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyaadaati kon tasawuf mi ngi noonu tasawuf goog nga xam ne mbokk yi mooy diine mooy al rafetal ndax jëf ji lu mu baax baax baax te sellul jëf ji lu mu baax baax te rafetaloo ko jëf ji lu mu baax baax te yàlla taxul jëf ji mën naa bañ a def ni ko bëggee kon sell gi moo ci am solo tasawuf googu mbokk yi nga xamee ni yàq nañ ko dugal ci loo xam ni bokk ci ay pas-pas yu doy waar yoo xamee ni dañ koo def ci téere tasawuf ngir lan ngir bëgg nitu tasawuf yi ñu dañ leen di xeex boo gisee benn téere moo tax ñun ñi nga ñi nga ñi jàng war nañoo bàyyi def def ndànk léeg-léeg nga gis benn téere ñu tax xiix dañ koo tax xiix saa yoo déggee dañ koo taxqiq rek xamal ni lépp lu doon tasaw ca téere ba dindi nañ ko ndax loolu bokkul ci maandute nit bu bindee téere bu fekkee yow dafa am loo xam ni moom nga war a bàyyi ci xel ci téere bi yow dangay bind beneen téere daal di wax li nga xam ni moom nga gis ci téere boobu boo koy critiquer wala boo koy dàq nga dàq ko waaye nit bind téereem ba noppi nga jël téere bi lépp lim ci li ci nekkoon dindi ko teg ko fële naan dafay dangay damay càqiir loolu bokkul ci maandute moo tax boo xoolee euh, téere imam Ghazali boobu ñu wax euh, euh, Mukashfatul Xuluub Mukashfatul Xuluub ñu ngi koy jaay waaye boo xoolee dafa tuuti te man Mukashfatul Xuluub bi ma gisoon Mukashfatul Xuluub bu mag a mag la nga xam ni kon lépp loo xamee ni dafa dëppoo tasawuf dindi nañ ko ci boo xoolee téere bu ñu at tazkira fi ahwalil mawta wa umur axira xurtu bi moo ko bind téere bi dañ koo dindee dindi ba daanaka téere bi dara destu ci dafa mel ni téere bi dañ koo siddi loolu bokk ci maanute te loolu defe naa ni bari na téere yi ñu ko def kon loolu taso euh, ñooñu ñu daan komplo nitu yàlla yi daan daan leen bind seen téere ba pare ñu mel ñu yàq ko loolu ci loolu lañ bëgg a wax bu njëkk bi nga xamee ni mooy wane das yi wala yàq yi mooy Ahmadu ibn Hanbal nga xam ni bokk na ci ñeenti ngir yi bokk na ci ñeenti ngir yi bi mu demee bay faatu am na ñoo xam ni dañoo jël ay xam-xam yoo xam ni yu dëppoowul ak sharia wala yoo xam ni kii dafa weddi diine daal di koy dugal ci suuf njegenaayam ci suuf njegenaay bi lañ ko nga xam ni bu fekk bu fekkoon ñi am am na mu xanbal ñi mu yar xamuñu ci moom xamuñu ci woon moom gëm gu dëggu mën nañoo am sikk sàkka xool loolu xool pas-pas boobu rek pas-pas bu doy waar koo xame ni dem na bay bëgg a faatu nga jël ay xam-xam yoo xame ni bokkul ak dara. ci ci ci diine dina ko dugal ci suuf njegenaayam loolu kañaan foofu la mën a yem bokk na ci bokk na ci tasaw ci dasaa isi yi nga xam dañ ko naan complot wala yi nga xam ne dañ ko daan dugal ci téere tasawuf fii mooy ni ma ko waxee xam-xam yoo xam ni dëppoowul la dëppoowul ak sharia moo tax boo demee ci téere bu ñuy wax al yawaaxid wa al al yawaaxid wa duwar bu imam Sha'rani lii may wax nii ma nga ca téere ba moom nee na Ahmadu ibn Hanbal bi mu demee bay faatu dañoo jël ay ti ay xam-xam yoo xam ni laalewul dara ak sharia daal di ko dugal suuf njeganaayam bokk na ci téere yi yi nga wala yi nga xamee dañ ko daan dugal ci téere tasawuf yi te bokk ci di ko ñaawal bari na dañ ci indi lu xaw a takku rek mooy imam Sha'rani imam Sha'rani moomu moom liñ ko def ci ay téere dafa bari li mu bind bari na moo bind téere bu ñuy wax Lataa'iful Minan wala al-Minanul Kubra fi tahaddusi bi ni'matillahi al itlaq téere boobu may yi ko sunu borom may may yi ko suñu borom may ci lay indi ci téere boobu imam Sha'rani yi dafa bind téere bu ñuy wax kashful umma an jami'il umma mais bi mu ko bindee ba pare dañoo jël ay xam-xam yoo xam ni dafa wenn kii dëppoowul ak sharia daal di koy dugal ci biir ci biir téere bi bi ñu ko dugalee ci biir téere bi moom misra nekkoon Égypte téere bi di wër misra di wër di wër di wër di wër ñu koy xumtoo naan waaw moom nit yàlla bi lii la tii mooy téere bi mu bind bi mu demee ba xam ni yëg na ni yëg na loolu mu daal bi ko yëgee mu daal di ñëw ni leen li may dégg lu mu doon ñu ne ko ah lii de lañ ni sa téere yaa ko bind mu waree leen ni téere bi binduma ko daldi bind daal génne kashful umma bi mu bind nga xam ni boobu dara newu ci mu daal di koy wone moo tax am na jàng yenn jàngkat sax dañuy xaw a réer naan kashful umma ma zaadani ilal umma kashful umma mooy wuñu njàqare ñu ne wuñu njàqare boobu dool ñu lul njàqare li tax ñu wax dal yu ñu rek mooy téere boobu nga xam dañ koo sosaloon imam Sha'rani téere boobu la ñu liir waaye liiruñu téere bi nga xamee ni imam yi moo ko bind muy téere original bi kash euh, yooyu ma wax noonu dasaa isi ba léegi ngir ñëw ci dasaa isi def nañ ko imam yi waaye dasaa isi tamit téere bu ñuy wax Nahjul Balaaxa ku nekk xam ne Seydina Ali moom lañ koy askanale waaye boo ko liiree danga ci gis ay xam-xam yoo xamee ni am na ñu bari ñeneen sax Seydina Ali bindu ko kon boo demee ci ku wax Ibnu Xalakaan nee na Nahjul Balaaxa Seydina Ali bindu ko ndax lan ku day ni Seydina Ali du jël boppam di ko teg ci ki kaw Seydina Abubakar wala mu wala mu waxal mu looy teg ci euh, kaw boppam ci kaw Seydina Omar wala Seydina Seydina Ousmane du ko def moo tax bi ñu gisee loolu ci téere bi ñu jàpp ni lii. du du waxi Seydina Ali mooy li ma waxoon ni sànq dañuy gis koo xam day bind benn téere ñu bëgg koo jaxaseeg peuple bi wala ñu iñaane ko jël ay xam-xam dugal ko ci biir waaye yow mi yàgg liir kooku nit ki wala nga xam ko dëgg-dëgg di nga xam ni kii du waxam moom dinaa dina ñëw léegi ci waxtaan wi def nañ ko imam Ghazali def nañ ko imam Ghazali ci téere bu ñu mu Ulumuddin nga xamee ni léegi boo xoolee Ihya bu njëkk ba sax bokk la ihya bu mujj bi ihya bu mujj bi daanaka lépp loo xam ne dafa àll ci wàllu tasawuf dañ koo dindi ba mu set mooy tax taxqiq boobu moo tax nit ñi jàng ba yeewu buñ gisee tax taxqiq war nañ cee bàyyi xel bu baax te xam ni am na lu borom téere bi bindoon mu nekk ci téere bi ñi mujjee ñëw dindi nañ loolu te maandute ni ma ko waxee bokkul ci nit bind téereem ba pare nga ñëw ni lii mu bind ci téere bi baaxul daal di koy dindi yow kañ boo amee xam-xam bay bind da nga wala nga ngay critiquer wala ngay naq da dangay bind sa téere bopp nag naq naqd téere boobu waaye maanute li ñuy wax honnêteté intellectuelle al amaana ilmiya bokkul ci nga fekk téere jàmbur mu xam li ko li mu xam suñ borom wan ko leer suñ borom may ko xam-xam bu wóori li mu bind noonu la ak digganteem ak boroomam nga daal di koy dindi loolu mbokk yi defe naa ni bokkul ci maanute imam Sharaani moomu liñ ko def ci téere moo ëpp liñ ko def boroom jànkat yi def nañ ko téere bu ñuy wax kashful umma an jami'il umma def nañ ko ci téere bu ñuy wax al bahrul mawrud fi mawasiqi wal uqud defal nañ ko téere boobu imam Sharaani moomu moom ngeen dégg sëñ Moussa Kanaan imam Sharaani mooy kalab Kamal téereem bi Bamba lay misaal giñ na ni mooy abo rijaal xut buy ne woon ci xarnu bi imam Sharani moomu téere bi am na sax ñu jàpp ni Lataiful Minani la waaye du lafaat du Lataiful Minani de Tanbihul Mu'tarin la tudd téere bi moo ko Mu'tarin boo demee ci xaside gu ñu wax gànnaar nga xam ni Cheikh Samba jaaro moo ko def moom dafa tudd dafa indi turu téere bi dañu imam Sharani imam Sharani def na téere bopp la ca ne mooy jikkoy Bamba laajal yi gànnaar tën biihu moo di turam koo xam ni yër na ko gis jikkoom ya fees ko di baawaan ba gànnaar kon boo demee ci gànnaar googu rek turu téere bi moo lay wone ni du lataayiful mi na ni boobu gaay euh, boo xam-xam yi fooge ko waaye tën biihul moxtarin la tën biihul moxtarin boobu mool nañ ko boo demee ci makaati bi maktabaat yi di ko gis kon def nañ ko téere boo demee ci tën biihul moxtarin ci tàmbali bi sax moom imam Sharaani mi ngi wax naan man suñ borom dimbali na ma dimbali na ma ni ma dimbalee mooy lan fexe ba suñu borom man maa muñloo muñloo li nga xamee ni doon nañ ko def ci man te te di ko wax ci man te du samay wax kon yooyu dañ ko daan dugal ci téer tasawuf yi boo demee ci téere boobu ma wax léegi Lataa'iful Minan imam Sharaani mi ngi ci di wax mi ngi koy wax wax ji nee na wa man manna allahu tabaraka wa taala alayya sabri ala alxasada wal aada kama dassu fi kitaabi kalaaman yuxaalifu zahira alsharia wa saaru yastaftituuna zuuran wa buhtaanan boo demee ci téere lataiful minan bii ma wax Ah, imam Charani di ci wax di ci wax may yi ko suñu borom defal nee na bokk na ci may gi gën a mag te ma koy sante suñu boroom mooy suñu boroom may ma muñ muñ muñ goo xamee ni dinaa mën a fexe ba muñ noonu lislaam yi nga xamee ni dañuy jël sama téere di ko ñaawal di ko yàq di ko sabote di ci def loo xam ne dëppoowul ak sharia lii boo demee ci lataaiful minan di nga ko ci fekk nee na waxu jé jëlal naa ni dañoo jël téereem yooyu di ci def lu dëppoowul ak sharia waaye dañuy ñëw di ubbee di ubbee di ubbee wax ni lii Sharaani moo ko wax te loolu lépp dañ ko ko sosal rek waaye wax ko moo tax ñun jànkat yi jànkat yi nga xamee ni dem nañ ba xam ne lu seen xel ubbiku nga xam ne lu ñu liir man koo jàpp man koo xam bu baax war nañuy def war nañuy def nànk bu baax a baax ci téere yooyu dinaa ñëw léegi ci ibnu taymiya ibnu taymiya tamit ñu bari ñu ngi koy sosal di ko waxal loo xam ne naka sul noonu te ibnu taymiya boo xoolee majmu'atul fataawaa boobu boo demee ci juz ji xaaju fukk ak benn bi bi nga xam ne ibnu taymiya mooy ki gën a ki njëkk a taxaw défendre tasawuf waaye ibnu taymiya tasawuf bi nga xam ni moom la defande wala moom la moom la critiquer waa ahlu tasawuf ñoo ko njëkk a génne seen bopp am na benn téere bu ñuy wax naq naq du ahli tasawuf li anfusihim téere dañuy dañuy xam nga loolu lu doy waar la nit loolu nit yàlla rek ñoo ko man daal di critiquer sa bopp bind dara critiquer sa bopp di man képp koo xam ni tasawuf nii ak nii nga ko jàppe xamal ni yow yaa yow yaa jël sa yoonu bopp yow yaa sos sa tasawuf tudde ko sos sa sos tasawuf bopp waaye tasawuf bi nga xam ni moom mooy tasawuf dëgg-dëgg mooy tasawuf bii daal di koy wane kon loolu buñ ko buñ ko xoolee rek dañuy xam ni dañ ko daan def lu bari moo tax euh, imam Sharani 947 ci la dem Makka waaye bi mu tukkee dem jóge Égypte dem Makka yu bari fa la ko xamee yu bari fa la ko xamee nga xamee ni fa fa la ko xamee mooy lan ci li gis ay téere yoo xamee ni ndax nit boo bindee sa téere buñ ci defee loo xam ne naka sul noonu boo ko gisee danga xam ne lii say wax la am na formé déformé nañ ko mu xool mu xool ma mawrud exemplaire bi fekk multiplier nañ exemplaire yu bari yoo xam ni bokkul ak exemplaire am maanaam bokkul ak nusxa yi ndax yàqkat day gaaw fii bu ma boo génnee bëgg a yàq léegi yàq ku xam ku nekk xam na ni yàq moo gën a gaaw defar boo bindee téere bi dindi ci li nga xam ni moom moom la moom moo ci war a nekk ci sharia daal di jël ak téere bi nag multiplier ko waaye bi mu ko multiplier ba noppi imam Shahrani daf leen wax ni daf leen xamal ni saa yu ma delloo Égypte dinaa fexe génne nusxa asliya bi maanaam bi bu cosaan bi nga xamee ni moom laa bind sama bind bopp nga xam ni wuute na ak bii loolu mbokk yi daanañ ko def nit yàlla yi nga xam ni yow mi nga xamee ni da ngay critiquer tasawuf bala ngaa critiquer dara da ngay da koy xam ba pare ndax annaasu a'daa'u maa jahilu nit noonu li mu réere li mu umpale sa noon nag bu bindee wala boo bëggee critiquer tasaw boo bëggee xam tasawuf da ngay dem ci seen téere yi ñoom li ñuy waxal seen bopp ndax almaru adra bi nafsi nit moo gën a xam boppam balil insaana ala nafsihi basira nga xool nag ñoom lan la ñu bind nga sow critiquer waaye doo xool noonu yi nga xamee ni dañoo añaane waa tasawuf jël seen téere bind ci naka noonu nga bëgg ci sukkandiku bëgg a dal ci kaw tasawuf loolu mbokk yi war nañ cee bàyyi xel dasa is yooyu ñuy waxtaane mbokk yi bàyyiwul benn borom benn suufi ibnu arabi muhid ibnu arabi dégg ngeen ko ci ci téere ci téere tasawuf yi moo bind futuhatul ya moo bind al fusuus fusuusul xikam fa suuf si xikam traduit nañ ko mooy la sagesse des prophètes moom moo ko bind Muhyiddin Arabi boobu tamit defal nañ ko ay sosal nañ ko sosal nañ ko te li tax na nitu yàlla yi ñu leen daan sosal mooy mbooloo day topp ñu jàpp ni mbooloo mii kat dañ ñi ñi nga xam ni dañuy wut àdduna soxla nañ mbooloo te nitu yàlla ku nekk xam na ni soxlawul mbooloo ndax wo wowul kenn loolu lañ leen di fiire di leen siise di leen añaane jàpp ni mën nañoo jariñoo mbooloo mi waaye amul benn nit yàlla boo xam ni soxla na mbooloo bi ndax koo xam ni boo ñëwee mu defar la boo ñëwul mu defar la boo ñëwee da nga koy sonal rek moo tax Serigne Touba ci moom dégg naa mas naa dajale mag ñi ba ñu ba ñu ba ñu ñëpp ba ñu daj mu ne diw xanaa bëgg nga ma de nga ne ko waaw sëñ bëgg naa lool mu ne diw bëgg nga ma nga ne ko waaw sëñ bëgg naa lool mu ne man bëgguma kenn yàlla rek laa bëgg. moo tax mu ne ahbabtu rabbal alamin ahbabtu rabbal alamin soppaloo nañ ma suñu borom bëggloo nañ ma suñu borom kon kooku soxlawul nit soxlawul nit ñi ndax koo xam ni yow suñu borom nga soxla moo tax mu ne jawasu naas wa ma fi aydi naasi ila rabbi wala ma wasatu ila rabbi naasi ataani nafa naasi wa kafaani durra naas dama jéggi nit ñi ak li ci loxol nit ñi bi ma demee ba nga xam ni su egg suñu borom nga xam ni mooy borom nit ñi lépp njariñu nit ñi nga xam ne soxla woon naa ko suñu boroom jox na ma ko daal di may dàqal seen lor kon ki nga xam ne day critiquer nitu yàlla jàpp ni mbooloo mi da ko topp mu siise ko mbooloo mi li mu waroon njëkk a xam mooy nitu yàlla bi soxlawul mbooloo nitu àddina yi moo soxla mbooloo waaye nitu yàlla soxlawul mbooloo kon bu xamoon loolu rek xëy na du ñëw di ko siise di jël téereem di ci dugal naka sul noonu wala mu ciy def muy def loo xam ni lu dëppoowul ak sharia ak sunna waaye li olof di wax ñàkk xam li waral bari na loolu mbokk yi képp koo xam ni dangay ngay gëstu ci xam-xam war nga ci bàyyi xel dasaa'is yi tamit noonu la ñëwee ci téere bu ñu wax al-Unya li taalibi taarixati xaqi al-Unya Cheikh Abdou Khadir Jaani moo ko bind boo xoolee Safinatul Amaana boobu sëriñ bi bind mooy dafa mel ni dafa julli yi mooy on ya rek safinat amaanam bu bokkul ak safinat amaana bi nga xam ne xasaayit la waaye xasaayit bi nga xam ne dafa am naafile yi ah daanaka on ya rek la sëñ bi indi foofu Cheikh Abdou Khadir yi mu bind bari na moo bind al unya li ta al ko bind moo bind Futuhul Aybi téere bu doy waar ci tasawuf moo ko bind moo bind sir sirru asraar wa manhajul asraar fi ma fi ma yaxtaaju ilayhi abraar moo ko bind moo bind sayfu rabbaani sayfu rabbaani ala man ankara tijaani ala man ankara jelaani moo ko bind waree ni dafa bocc benn jaasi boo xam ne ñi nga xam ne dañuy critiquer dañ koy critiquer jaasi sharia leen dagge moom ko bind bind na téere yu bare bare bare kon yooyu mooy yi nga xam ne du danañ ko dugal ci téere yi bokk na ci das yi nga xamee ni doon nañ ko defal nitu yàlla yi wala yi nga xam dañ ko an dugal ci téere tasawuf te bokk ci mbokk yi te ku nekk war cee bàyyi xel ndax mën na laa réeral mooy ibnu arabi ibnu arabi def nañ ko ci téere bu ñu wax futuhatul makkiya te boo demee ci téere bu ñu wax al jawa al al jawahir wa durar bu Sharaani wax jii wax ibnu Sharani mi koy wax lan di défendre Muhyiddin Ibn Arabi xaala Sharani radiyallahu anhu kaana kaana Muhyiddin Arabi mutaxayyidan bil kitaabi wa kaana yaqulu kullu man rama mizaana shari'a min yadihi halaka haza i'tiqadul jamaa ila saa kon loolu mbokk yi war war nañ cee def taxaw seetlu de suus yooyu dañ ko daan dugal ci téere yi bi ñu ko dugalee ci ya makkiya yi nee na Muhid ibn Arabi xam leen ni ku dëppoowul ak ku dëppoowoon ak Alxuraan ak sunna la ku taxawoon ci Alxuraan ak sunna la ndax ni sëriñ bi ni sëriñ bi waxee ni bokk na ci Euh, charte tasawuf nga géeyu ci sharia minha tabaxur fi ilmi shariati ma ilmi xaqiqati kon da ngay géeyu sharia bala ngaa dugg tasawuf kon nitu yàlla yi ñoom ñoo gën a taxaw ci sunna képp kuy taxaw ci sunna moo tax Sëriñ tubaa ni maasikan bil kitaabi bi dariri bi yadil xaaidil basiri muini ni ma jàppe ci sunna si yante bi wala ni ma jàppe ci téere bi mi nga xam ni silmaxa gi ki koy wommat ni muy jàppe ci tum bi noonu laa jàppe ci téere bi ak ak xadis kon loolu mbokk yi am na solo moo tax gasaas yooyu bi ñu ko duggee ci futuhaat ya euh, Sharaani ne Sharaani nee na loolu ñu defal Muhyidd ibn Arabi du ay waxam ndax wax yooyu mu nekk futuhaat lu mel ni wahdatul wujud lu mel ni alxulul am na ñoo xam sax dañ koy interpréter waaye am na ñoo xam ne Sha'rani moom dani dañ koo waxal du Ibn bi xulul mooy incarnation ittihaad mooy bennoo maanaam wax ni nit ki kenn la loolu am na ñoo xam ni ta'wil nañ ko dinaa ci ñëw ci léegi ci ci ci mujj gi am na ñoo xam ne am na lu ñu ko dégge waaye am na ñoo xam ne bokk nañ ci ñi xam ne ay dusus la dañ koo duural. ci nit tasawuf ndax nit tasawuf du ne may yàlla loolu yi moo ko wax moo tax mu ne mu Muhyiddin Ibn Arabi loolu ñu ko waxal ci futuhat makkiya du ay waxam ku nekk xam na ni moom ku ku jàppoon ci Alxuraan ak sunna la nee na Muhyiddin Ibn Arabi daana wax sax naan képp koo xam da jël balance su sharia sànni ko benn saa rek da ngay alku benn saa rek dangay ngay alku mu ne loolu. mooy li nga xam ni moom la ñëpp ahlu sunna wal jamaa loolu ñu war a gëm moo tax mu ne wa jamiu ma aarada min kalaami zahir ash-sharia wa alayhi jumhur fa huwa matsuusun alayhi mu ne lépp loo xamee ni da nga koo gis ci téere bi dëppoowul ak alquran ak sunna ci boppam nanga xam ni wala dëppoowul ak ware borom xam-xam yi wala dëppoowul ak ñi ëpp ci borom xam-xam yi sharia li ñu jàpp nanga xam ne loolu dañ ma ko sosal loolu lu leer la loo xamee ni war nañ ci bàyyi xel loolu bari na desaas yooyu desa des euh, desaais yooyu mbokk yi bàyyiwul kenn bokk na ci desaais yi nga xam ne ba léegi def nañ ko ci téere bu ñuy wax fusuusul xikam fusuusul xikam moom lañu ñuy wax la sagesse des prophètes Ibnu yi moo ko bind waaye dañ cee def ay das ay ay dañ cee dugal ay xam-xam yoo xamee ni dañuy boo ko liiree rek da naan kii dafa jël sunna ak alxuraan dëggate ko te ku nekk xam ne nitu yàlla yi bala ñëw sóobu ci yoonu tasaw dañuy jàng sharia ba xam li ba sàmmoonteeg moom ba xam ni bu ñu duggee ci yoon wi pakk bu ci mën a bu leen ci bu leen ci fekk rek xam nañ ci niñ ci taxawee ci sunna nan lañ ci taxawee ci ci xam nañ ci wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon fususul xikam boobu tamit ñëw na ay wax yoo xamee ni dafa dëppoowul ak sharia moo tax boroom xam-xam saa yu ko waxalee dara rek day jafe am na boroom xam-xam dañuy taxaw ni waxuma ko waaye dafa am yeneen boroom xam-xam yoo xam dañuy bind ci téere weddin leen lool ba mu set loolu dina leer léegi ci ci kanam ndax ibnu taymiya am na ay wax yu bari yu ñu koy waxal yoo xam ni moom taxaw na weddi ko ba mu set wecc te ku nekk boo demee ci majmu'atul rasail bu ibnu taymiya loolu di nga ko ci fekk boo demee ci fatawa boobu ndax ku nekk xam na ni boroom xam-xam bu nekk dafa am téere booy siwee buñ nee muhyiddin arabi mag yi lañ ko gën a xamee buñ nee Sha'rani lataiful minan bii ma wax léegi moom lañ ko gën a xamee boo fekkee Serigne Touba daanaka bu ñu waxee masaalikul jinaan moom la gën a siiwee donte bind yéen téere El Hadj Malick ku ne xam na ne bind yéen téere waaye xilaas zahab mooy téere bi gën a siiw boo demee ci téere bu ñu wax boo xoolee Jamakhshari moo bind al-Kashaf moom Mu'tazila la téere boobu la gën a siiwee kon xam-xam boroom xam-xam bu ne dafa am téere boo xam ne moom ngay siiwee nga xam ni téere boobu boo boo demee ci euh, Ghazali bind na téere yu bari waaye ihya ulumi diini moom la gën a siiwee moo bind risalatu tayr moo bind alxikmatu fi maxluqaatillahi azza wa jalla moo bind al maqnun bi ala ayri ahli yooyu yëpp Azali moo ko bind moo bind téere bu ñuy wax mishkatul anwaar nga xam ni euh, allah nuuru samawati wal ardi masalu nuurihi la ci wax ba mu jeex tàkk yooyu yëpp imaam Azali moo ko bind waaye téere bu mu gën a siiwee mooy ihya ulumi diin kon moo bind fususul xikam waaye téere bi mu gën a siiwee mooy futuxatul makkiya euh, futuxatul makkiya boobu ni ma ko waxee léegi indi nañ ci ay dasaais waaye fusuusul xikam tamit indi nañ ci ay dasaais yoo xamee ni boo demee ci téere bu ñuy wax euh, durrul muxtaar ak durrul muxtaar muhammad ala diini al askafi moo ko bind moom mi ngi ciy wane dasa is yi li nga xam dañ koo waxal ibnu taymiya di ko te te nekk te bokk ci tasawuf wala bo dëppoowul ak diine di ko weddil ibnu taymiya ni lii du wax ibnu taymiya ndax ku mel ni ibnu taymiya nga xam ni ni mu dëppoowul ni dëppoo ni dëppook sharia ni mu déggee alxuraan ak sunna du du wax yu mel nii moo tax noonu ma ko waxee alxuluul ak ittihaad yooyu ak wahdatul wujud am na ñoo xam ne am na nu ñu ko déggee waaye am na ñoo xam ne jàpp nañ ni dafa kawe wala dafa dafa jéggi dayoo dëppawul ak sharia ba loolu du wax ibnu taymiya am na ñoo xam ne tamit am nañ ci gis-gis boobu bokk na ci dasaa isi mbokk yi ba léegi euh, téere bu ñuy wax ibrahima da ibrahima dasuuxi ibrahima dasuuxi moomu bokk na ci luñ ko sosal boo demee ci téere moom daanaka li mu bind bariwul daanaka bu koy xool benn wala ñaari téere la bind waaye boo demee ci téere bu neex jaamiatul jaamiatul karamatil awliya bu Yusufa Nabahani di nga fa gis histoire am Yusufa Nabahani di la ko nettali Ibrahima Dasuuxi boo demee ci euh, Mizanul Kubra Mizanul Kubra fiq la sax waaye tabaxaatul Kubra laay bëgg a wax tabaxaatul Kubra imam Sha'rani moo ko bind waaye foofu dafay wane nitu yàlla yi fi ñu jaar histoire Ibrahima Dasuuxi boobu boo demee ci tabaxaatul Kubra imam Sha'rani mi ngi la koy wan. bokkul ak mizan kubra mizan kubra yi moo ko bind waaye ci fiq la fiq la mooy ndax baat yooyu baat yooyu rek mbokk yi moo lay wane ni moo lay wane ni ëllu tasawuf ñu fonkoon sharia lañu mizan mi'yar xistaas xistaas mooy balance te balance sharia la nag mizan balance balance sharia la dañ koy peese sharia ba mat sëkk jëf ji mi xistas mi'yarul ilmi fii fannil mantiq imam Ghazali moo ko bindu baat yooyu rek seen seen téere rek moo lay ware ni ñii lépp lu ñuy def rek dañ koy natt ci sharia ba mu mat dasaayis ba léegi Ibrahima Dasuxi moomu dañ ko waxal ay wax yoo xamee ni waxu ko moo tax mu ne azina li rabbi an atakallamu wa wa aqulu ana allah xul ana allah wala tubaali nee na yow dañ laa wax ni dañ ko wax Ibrahima da suqi ni ko waxal maay yàlla waxal maay yàlla xam nga sharia nangu ko moo tax boo demee ci téere euh, tabaxaatu kubra boobu ma wax noonu Sharani mi ngi koy weddil Ibrahima da suqi nee na waxul waxul leen maay yàlla de moo tax bu ñu dinañ wane ni euh, wax yi mutasawifuna yi ci boppam boo ko gisee ci téere bi mu mel ni lu dëppawul ak sharia ak ak ak alxuraan dangay xam ne dañ benn dañ leen ko sosal wala buñ leen ko sosalul mu am lu ñu ko war a déggee dañ ko war a ta'wil ta'wil nag ku nekk xam na ni ci diine la bokk ndax léeg-léeg nit yàlla wax benn wax boo xam ne wax bu tëx boo xam yow doo ko dégg ndax ñoom seeni wax dañ koy taxañ kenn du ko lem axwaaluhum tutwa wala tunshar boo demee ci masaal danga dégg sëñ bi naan kalaamu kalaamuhum isa dahaka fa xul kama xaala zakiyu abdul wadud kalaamu lawliyaai lastu afhamu li annani ana ana wamhum boo demee ci masaalik da nga dégg abdul wadud nitu yàlla bu kawe la bi ñu ko waayow abdul wadud ni nitu wax yàlla loo ci xam mooy leen man daal li ma xam mooy abdul wadud daal abdul wadud ad abdul wadud abdul wadud la nitu yàlla yi nitu yàlla yi ñoom ñooy ñoom ñooy xam seen wax kon lépp loo gis rek dañ koy taawil dinañ dinañ ñëw ci biir dinañ ñëw ci yi ñuy taawil waaye yi ñuy wax ni mooy li nga xamee ni dasa dasaas dasaais yi nga xamee ni dugal nañ ko ci téere tasawuf te bokk ci kon euh, Ibrahima Dasuuxi moomu def nañ ko ko ni nga xamee ni ni ma leen waxee léegi ibnu yu mucc ci imam Ghazali mucc ci ndax imam asali sax am na ñoo xam ni euh, am na wax joo xam ni indi nañ ko nee nañ moo ko wax nee nañ moo wax ni inna lillahi ibadan law sa sa'alu alla yuqima saa lam yuqimha nee nañ imam Ghazali moo wax ni suñ borom am na jaam yoo xam ne buñ ne ko bu saa taxaw saa du taxaw wax jooju tamit am nañ euh, boo demee ci charaan yi boo demee ci yeneen téere yi nee nañ loolu dañ koo sosal imam Ghazali waaye am na ñoo xam ne tamit am na beneen dégg boo xam ne dégg ne noonu lañ ko déggee am na ñoo xam ne nee nañ imam Ghazali moo ko wax waaye beneen dégg lañ ci am loolu tamit bokk na ci dasaa isi bokk na ci dasaa isi mbokk yi rabiatul adawiya rabiatul adawiya ku nekk dégg nga histoire am na benn téere bu ñuy wax rabiatul adawi baynal ustura wal haqiqa baynal ustuura wal xaqiiqa mooy li ñu bind ci moom te du dëgg al ustuur wal xaqiiqa ak réalité bi li nga xam ne mooy dëgg kon loolu mooy waaye ni nitu yàlla yi daaneen bind ci ñoom loo xam du dëgg boo ko liiree rek dañuy wax yu doy waar ci Rabi'a Adawiya nga xam ne Rabi'a Adawiya jigéen ju ju sell noonu jigéen ju ragale yàlla noonu jigéen joo xam ni dafa egg suñu borom egg suñu borom noonu am bu soo ko gis boo xoolee tasgatu awliya ñu koy wax mémorial des saints traduit nañu ko en français boo demee di nga ko ci gis boobu dafa daan am na lu mat 72 saints nit yàlla yoo xam ne ñu ngi ci seen histoire mi ngi ci kon téere yi ma wax nii boo ci delluwaatee lu mel ni tabaxaatul kubra boobu ma wax tamit di nga gis histoire rabiatul adawiya nee nañ Harun Rashid moom la mbiru Harun Rashid moom la fekke jamonoom dégg naa ni am na nit yàlla yoo xam ne ni wala Harun Rashid wala keneen boo xam ne dafa ñëwoon bëgg ko soxna waaye am na ay laaj yu bari yoo xam ne laaj na ko ni ko boo boo ko mënee tontu rek nga nekk sama sama borom kër waaye boo ko mun tontu ma xam ne mënoo ko bokk na ci laaj yi nee nañ dañu ko buñ bu bu téere di wadd ndax man nga maa xamal ni sama téere sama ndeyjoor lay wadd wala sama càmmoñ bu ñaari kuréel yi ne pàcc di dem yowmal xiyam ndax man damay bokk ci kuréel waa àjjana wala damay bokk ci kuréel waa safara bi mu ko laajee laaj yooyu nee nañ Haarun Rashid mënu koo tontu mu ne ko man lii moo moo moo ub sama bopp walis boroom kër lii moo ub sama bopp kon radiyallahu anhu ku nekk xam na ni ku doy waar la koo xame ni boo ji boo léeree téere tasawuf yi da day da ci ji ñëw bu baax radiyallahu anhu mbokk moom ma ni ma ko waxee mbokk yi moom tamit defal nañ ko ay dasaïs ndax dañ ko sosal sos yu metti yoo xamee ni ibnu taymiya moom moo taxaw di ko défendre ndax dañ ni ko yow yaa wax ni rabiatul adawi dañ ko wax ni ko ndax yow yaa wax ni kaaba gi mooy xërëm bu gën a mag bi ñu ci suuf rabiatul adawi loolu lañ ko waxal moom déggal loolu rek kaaba gi mooy xërëm bu mag bi ñu ci suuf ñu ne rabiatul adawi moo ko wax waaye ibnu taymiya mii ñuy wax naan dafay critiquer tasawuf moom boo demee ci majmuatu rasail ma ngi fay wax wax jii ma wax boo demee ci majmuatu rasail euh, ibnu taymiya mi ngi ciy wax wax ji nee na wa amma wa amma ma zukira an rabia min xawliha an an il bayt innahu sanamu lmaabudu fi l fa huwa kisbun ala rabia al mumina walaw xaala hada man xaala la kaana kaafiran yustataabu wa in taaba wa ilaa xutila wa huwa kisbun fa inna albayta laa yacbudu almuslimuun walakin yacbuduuna rabbal bayti bitawaafi wassalaati wax jii ma wax mbokk yi boo demee ci majmuatu rasail bu ibnu taymiya ci juz awal bi xët xëtu juróom-ñett ñett fukk ak juróom-ñett fukk ak benn da nga fa fekk wax jii may wax dañoo sosal Rabia ni ko Rabia yow yaa wax ni kaaba gi mooy xërëm bu mag bi ñuy jaamu ci suuf loolu lañ ko sosal waaye boo demee ci Ibnu Taymiya nee na loolu ñu waxal Rabia Adawiya dara laalewu ci dara laalewu ci xam leen ne Rabiatul Adawiya jigéen ju sell la jigéen ju maandu la jigéen ju àgg ci suñu borom la mu ne lii ku ko mas a wax ku ko wax daanaka mën lañu jàppe yéefar ku jàpp ni ku wax ni kaaba gi mooy xërëm bu mag bi ñuy jaamu ci suuf mën nañ laa jàppe yéefar dañ lay sàkkoo tuub la dañ la tuubal boo tuubul ju rendi la lii mooy wax ji nga xam ni ibnu taymiya moom moo ko wax moo ko setal rabiya taxdawiya ibnu taymiya mbokk yi am na ñu bari yoo xamee ni jàpp nañu dafa dal ci kaw tasaw waaye tasawuf bi mu dal ci kawam mooy tasawuf bi nga xam ni waa ahlu tasawuf ñoo ko njëkk a génn seen bopp am na ñu nekk ci biir tasawuf sax daanaka du ñu liir ibnu taymiya majmu' rasaa'il boobu boo ca demee ci ci ci tom fukk ak benn bi da ciy gis yu doy yoo xam ne ibnu da koy wax ibnu taymiya mbokk yi bu ko waxtaan mate woon nga xam ni dañuy wax histoire am moom ci bàmmeelu mutasawwifoon lañ ko suul fi ñuy suul mutasawwifoon lañ ko suul te moom moo dénkaane woon nañ ko suul foofu Ibnu Taymiyya mbokk yi boo jàngee taarixu Ibnu Taymiyya wala nga jàng téere buy wax Ibnu Taymiyya wa tasawuf dëjëm dëj ba dëj ba dañoo jël mbubb mbubb mbubb Ibnu Taymiyya lañ jël xooj ko ci ndox di di ci barkee du ci naan loolu boo demee ci téere bu ñuy wax euh, Ibnu Taymiyya wa tasawuf lii may wax ma nga ca moom mooy ki nga xam ni moo taxaw di défendre tasawuf guddi ak bëccëg ndax mënu ko bañ a défendre ndax mi ngi bokkoon ci ngëru Ahmad ibn Hanbal te ku nekk xam Ahmad ibn Hanbal ku nekk xam na ni mooy tasawuf moom la dund am na ay jamono yoo xam ne nag wala ay ay masail wala ay gis-gis yoo xam ni du ci wut da ciy wuuteeg Ahmad ibn Hanbal loolu yàgg na fi ku mel ni imam Shafi'i nga xam ni euh, ku mel ni imam Ghazali nga xam ni mi ngi mi ngi bokk ngir Shafi'i léeg-léeg mu am ay gis-gis yoo xam ne du ci wut da ciy wuuteeg Shafi'i ibnu taymiya tamit ngiru ahmad ibn hanbal la nekkoon waaye am na ay mas ay mas masala wala ay gis-gis yoo xam da ciy wuuteeg ahmad ibn hanbal loolu ixtilaaful ulama rahma ixtilaaful ulama rahma mooy wuute dégg-dégg borom xam-xam yi yërmande la ndax bu borom xam-xam yi wuute wuñu dégg ñu naan borom wuute wuute borom xam-xam waaye wuute dégg-dégg borom xam-xam yi ndax kii day dégg nii kii dégg nii kii dégg nii beneen bi mooy. beneen bi mooy euh, ba léegi tasawuf noonu ñu ko daan jame noonu lañ ko lañ ko doon noonu lañ koy jame ba léegi kon dasaa is yi mi ngi noonu def nañ ko Ahmadu ibn Hanbal ni ma ko waxee ci njegenaayam def nañ ko imam Azali def nañ ko imam Sharani def nañ ko imam Sharani def nañ ko rabiatul adawiya def nañ ko ima dasuuxi ñoom ñëpp def nañ leen ko nga xamee ni lu doy waar la kon loolu war nañ ci bàyyi xel war nañ ci bàyyi xel bu baax tasawuf daal mbokk yi loo ci mën a dégg lu dul mooy école bi nga xam ni moom lañuy tàggate bakkan yi ba nga xamee ni day mel ni mu war a mel ndax bakkan lu ñu lu ñu dal rek moo ñu ko teg moo tax sëñ bi ni ruumu jihaada nafsi ya ixwaan falakum adan bihil jinaanu mu ne man lam yakun li nafsihi mujahida fa innahu la yaxtawi fawaida wa man yadum ala jihaadi nafsi fa faizu inda inna makaarimal fata bi xadri makaarihi nafsi wa xadri nasabi mu ne na ngeen sàkk fee xeex seen bakkan ndax xeex sa bakkan ci la moo lay may àjjana képp koo xam ne doo xeexee sa bakkan nee na doo am li la bëgg doo am li nga bëgg nee na mu ne inna makaarimal fata bi xadri makaarihi nafsi wa xadri bi nee na coono nit wala wàccuwaayam yowmal xiyaam mooy wàccuwaay yu nga xam ni wala coono bi nga xam ni moom la teg bakkanam te ku nekk xam na ni tasawuf mooy bakkan kon li ñu mën a jàpp ci ci ëllu tasawuf mooy dañ ciy jàpp ñaar waxi ëllu tasawuf yooyu dañ ciy jàpp liñ ciy jàpp mooy ñi nga xam ni dañoo réere tasawuf ñi nga xam xamee dañoo réere tasawuf dañoo réere tasawuf téere yooyu nga xam ne dañ koo tuumaal waa tasawuf ñoom lañu liir mu gëlëmal leen waaye bu ñu demoon ba laaj waa tasawuf wala ba lii téere tasawuf yi nga xam ni mooy asl mooy cosaan daanaka kon am na yu bari xam duñ ko weddi waaye ni ma wax rek dañ leen añaane rekk waaye suul keer du ko teree feeñ moo tax alxuraan ni na li fi nuurallahi bi afwaahihim wallahu mutimun mutiman nuura walaw karihal kaafiruun kon loolu mbokk yi war nañ ci bàyyi xel moo tax li ñu gis ci téere tasawuf yi te mel ni dëppoowul ak wala nga dé nga nga liir ko mu mel ni sa xel dafa xaja dafa xaw wax dafa xaw a xajam sa xel ñaar la benn day am dañ koo sosal waa ahlu tasawuf wala muy ñaar muy wax joo xam ni dañ koo war a ta'wil dañ koo war a interpréter ta'wil nag mbokk yi ku nekk xam na ni ci diine la bokk ndax ab Abdullah ibnu Abbas bi ko yentim alseen ñaal fekk mu nekk xale bu tuuti lim ko njëkk a wax mooy allahuma faqihu fi diin wa mu ta'wila suñu borom yàlla na nga ko déggloo diine te xamloo ko ta'wil kon ta'wil munta ñàkk ci diine bokk yi ta'wil munta ñàkk ci diine benn boo gisee loo xam dëppoowul ak nga liir ko sa xel xaw a xajam xam nañ dañ koo sosal wala muy loo xam dañ ko war a ta'wil dama ci joxe benn misaal rek boo demee ci Ibris dafa am benn wax boo xam ne imam Azali da ko wax bi ko is imam yi waxee nit ñi dañ cee fi séddale ko ndax imam Azali dafa bind ni laysa fi fil imkaani abda'u mimma kaana laysa fi imkaani abda'u mimma kaana buñ ko buñ ko waxee boo ko liiree ci kaw li ngay njëkk a xam mooy danga nga naan suñu borom munta bind àdduna bu yéeme nii nee na boo ko déggee dégg kaw loolu nga koy wax waaye ñin dañ cee dañ cee séddale ko ñett. dafa am benn part benn xaaj bu ne imam asali lii du wax imam Azali ndax ku mel ni imam Azali du wax suñu borom munta bind àdduna bu yéeme nii muy benn ñaareel kuréel bi dañ ni xamuñu lu mu wax de xamuñu lu mu bëgg a wax de benn kuréel bi dañ lii du wax asali ñaareel kuréel bi dañ ni imam moo ko wax dañ ni imam moo ko wax waaye waxul waxul suñu borom dafa bëgg a bind mënul bind àdduna bu yéeme nii. kon benn kuréel bi nee nañu Azali waxu ko ñaareelu kuréel bi nee nañ Azali moo ko wax waaye namu ci loolu namu ci suñ borom mënut a bind àdduna bu yéeme noonu ñetteelu kuréel bi nag ñu ne Azali moo ko wax Azali li mu wax mooy dañu suñ borom bind na àdduna mu yéeme yéeme goo xamee ni boo waaruwul ci lii bu indee leen doo waaru xam nga kon boo gisee wax jooju moo gën a dëppoo moo gën a jub moo gën a jub gën a yenu maanaam ndax boo xoolee téere bu ñu alxikmatu fii maxluqaati laahi azza wa jalla nga xam ne azay da ko bind ci kéemaan yi nekk ci jaww ji kéemaan yi nekk ci weer wi kéemaan nekk ci suuf si nga xam ni azay du wax suñu borom mënut a bind àdduna bu yéemee noonu kon defe naa ni waxtu yi nga xame ni doñ nañu wara a egg eggsi na ñuy ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp ci déglu bi di jégglu njuumte yi nga xamee ni def nañ ko ci di ziyaare boroom xam-xam yi fi nekk ku ku lim dangay juum waaye euh, sëñ Abdourahman moom mënu ma ko bere ñàkk a berel ndax day sama oustaz boo xam ni guddeeg bëccëg ci moom laay jànge ma koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko wiir gi yaram may ko gudd fan ndax Seydina Muusa bi ma laajee suñ borom ni ko dama bëgg nga wan ma tuyaaba ki nga xam ne day tasaare xam-xam mu ne ko ujazihi bi kulli kalima ibadata sana wa astax astahi an u'azimuhu fi yi ñaan googu maa ngi koy ñaan si Abdurahman yent yàlla Muusa dafa ñaan suñ borom ni ko dama bëgg nga wan ma tuyaaba ki nga xam ne day wasaare xam-xam mu ne ko baat bu mu wax jublu ci suñ boroom dinaa kon defal jaamu yàlla at buñ nangu te jëmm jooju rus naa di ko lakk safara kon ñaan googu maa ngi koy ñaan Sëriñ Abdourahmane Mbacké di ko ñaanal bépp jullit boo xam ne day wasaare xam-xam di yamale foofu kàddu yi di gërëm ñëpp di së di gërëm sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf oustaz Cheikh Mbaye ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom nga ñu doon baaxi tey euh, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu guddal saw fan yokk sa xam-xam ba. li nga bëgg liggéey ci lislaam lépp nga liggéey ko xam naa ne waxtu waxtaan wi képp ku waroon diglu yaakaar naa ni li ñu kooj ci téere yi borom xam-xam yi mu kutu tasawuf yi ak yeneen yi ko jiitu woon yaakaar naa ne ku doon diglu waxtaan wi rek am na ci lu ko leer tey kon ñi ngay muassasat Wafa bi xel man mi ngi lay sant di gërëm di yàlla mu yokk sa xam-xam xam naa dañuy ñëw ci laaj rek ngir bañ a guddal day ñëw ci li ci des ci waxtu wi xam naa ñu tontu ci laaj yi kon Oustaz Ahmadou Mbow bisimilah suba xam naa incha allahu niñ ko waxee woon léegi rek Mohamed Mbacke Oustaz Mohamed Mbacke moo ñu war a waxtaanal ci lii nga xam ne mooy laïcité bu dee ci gaaw ba professeur Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud al iwaar suufi asarafi dialogue entre euh, soufisme ak euh, euh, salafiste bu ñu demee ba ci dibéer ja almufattis Abdoulaye Fall waxtaan ci jumtukaay yu bees yi ak jeexital yi nga xam ne am na ko ci éducation ci yar bu ñu demee ba ca altine ja Cheikh Souhaibou bu jóob wal iqtisaad al alimi yi muy finance ak koom-koom yi àdduna yi yooyu xam naa mooy semaine bi kon dañu jox Oustaz Amadou Mbow mu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju woon ci waxtaan wi jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan wu am solo bi liñ ci doon séentu mën na maa wax na am ci lu kawe ndax laaj yi firndeel na waxtaanu bàyyi buñ ko bàyyi xel ñu lay sant ci turu mu assasatul Wafa di ñaan sunu boroom mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel mbokk mi nee na da laaj loolu ñu wax addasu muy rax googu wala boole ci lu ci bokkul mu ndax loolu mbaa nekkul ci téere yi murid yi ndax loolu am na ci defe naa ne loolu am na ci téere yi téere murid léeg-léeg bi ma ci jàpp rek mooy boo demee ci ci gàttal rek ci gàttal rek boo demee ci téere alaaju mbàkke yi léeg-léeg da lay téere yoo xamee ni sëriñ bi bindu ko léeg nga for benn téere boo xam ni xolo ahamul saxakun xalakun bii nga gis loolu sëñu bindu ko xolal boo xoolee alam nashrah wal jibril wal jibril mooy lan wal jibril ko ko sëñ Tuubaa doo wal jibril <laughs> loolu bari na ci téere yi léegi ngir njëkkanteeg temps bi boo demee ci téere Alaaji Mbàkke defe naa ni moom dim def na liggéey bu am solo yàlla nañ ko yàlla yàlla nañ ko yàlla fayal boo di ci téere bi dina la ko téere yi sëñ Tuubaa bind ak yi mbindul ndax dañ daan jël yoo xam dañ kon askanale sëriñ bi dafa bari ba léegi am na jom si yàlla tey loolu mooy waree noonu lislaam yi ba léegi jóguñu fi kon war nañoo góor ci gën a takku gën a xool lii dugg ak lii génn jërëjëf mbokk mi mu ni rax googu maanaam jaxase mu ne ndax gaa yi ñu ngi koy def ba léegi te bu fekkee ñu ngi koy def ba léegi ana lan moo ci pexe ci loolu ci nun koy mën a xàmmee ak nun koy mën a saafara. rax yooyu rax ñu koy def ba léegi boo demee lu mel ni Arabie saoudite xam naa dafa teew waaye waaye wax naa ko ci waxtaan wi si am na ay téere yoo xam ne ba léegi rax gi xam nga rax mën nga cee wàññi loo xam ne bokk ci wàññi téere bi waaye mën nga cee dugal loo xam ne bokk ci ndax léeg-léeg. boo mënul dugal boo amul xam-xam dugal man nga am xam-xamu génne loo xamee ni manqué na ci téere bi loolu nag moo ëpp kon boo gisee taxqiq rek ñi jàng boo gisee taxqiq rek wax naa fi léegi ni mu mukaashfatu xulub bi imam Ghazali ni ma dégg ni ma gis mukaashfatu xulub bi bokk la mukaashfatu xulub bi boo xoolee at tazkira fi ahwaali mawti wa umur aaxira daanaka bi bu njëkk bu mag bi ma da leen dictionnaire mun ji ni muy day noonu la day waaye bi ma gis léegi moom daanaka matul dictionnaire la kon léegi yooyu war nañ ci bàyyi xel boo xoolee Ihyaa'ul umm Mudin bu mujj bi bi nga xam ne moom la waa moom la Arabie saoudite móol tasaw bi dañ koo dindi moo tax bu ñuy waxtaan tasaw dañuy delluwaat ci téere seen bopp waaye maraajeex yi nga xam ne waa tasaw bi ñoo ko waa Arabie saoudite ñoo ko bind loolu nañ ciy def ndànk ndax mënuñu koo sukkandiku di waxtaan ci tasawuf ndax ñooñu kenn xam nañ ñoom xam nañu ñoom ak tasawuf duñ jaaroo taal weddi nañ ko kon bu ñu def bu ñu nañ delluwaat ci téere yooyu loolu dafa am ba léegi kon das bi mu nga amaat ci benn anam mooy lan léegi yokkatuñ ci ndax amuñu capacité waaye wàññi dañ ciy wàññi boo ko defee boo xoolee nga ni waaw ndax lii lii la tasawuf nanga bu ko defee ñaawal ko ci bëti ñenn yi jërëjëf sëriñ bi xam naa waxtu wi xat na lool waaye laaj bi moom mu ni jaxase googu mbaadu moo tasaaroo ci réewi arab yi ba tax li ëpp ci ñenn ñi génn compliqué lool dem ba sax xeet sunu sunu mag ñi lool waaw waaw dafa mel ni moom tontu na ab laajam laaj bi tontu na ko ndax boo xoolee waxuma la sax tasawuf mais le mouridisme bu fekkoon mooy thème bi nga xam ne dañuy wax le mouridisme face aux agressions internes ak externes nga xam ne ñu nekk ci biti ñuy xeex mouridisme waaye am na ñu nekk dafa nekk ci biir mouridisme fii biir Touba jàpp nañu moom ju jullee jumaay Touba dafa arab nga xam ne loolu moo tasaaroo ci réewu arab yi ba loolu moo leen gën a mën waaye boo ñëwee fii jàng dëgg-dëgg téere yi. ndax la nekk Arabie saoudite dañ koo dindi boo ko dindee nag liir ko jàpp ne lii mooy téere aza yi te dëgg dëgg liiroo téere asli bi mën na laa yóbbu ci nga weddi di diine waaye lu ci mënta am rek mooy nga delluwaat ci Ibnu Taymi mi nga xamee ni jàpp nañ dafa xeex tasawuf boo ko xoolee rek daanaka moom day taxaw tasawuf bu baax a baax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax